eh, defalaat ñu tawfiq ju fas yéene ci dellusiwaat tey jii dañuy sof fa ñamoon rek tey mooy sunu jotaayu fanweer ak ñaar tey ñu ngi war a tàmbalee ci leeral loo xam ne itam jullit bi da ko war a bàyyi xel mu bokk ci yi nga xam ne xeet wi dañ caa dëppoo ndax uh, fa mu tàmbalee chaque jour da ngay bàyyi xel loolu bokk ci sunna yi ci pas-pas yi nga xam ne ko juyoo moom dangay tàbbi ci biddaa mooy bi ñu war a jàng tey mooy gëm ne suñu borom jalla wa ala am na melakaan wax moo tax mu ne wa anna kalaamahu sifatun min sifaatihi laysa bi maxluqin fa yabiidu wala sifatin li maxluqin fa tabiidu wa anna allaha wa anna allaha azza wa jalla laa kalaaman du ay wax joo xam ne du wax joo xam ne qaama dafa taxaw fi ghayrihi ci keneen ku dul moom wala ci leneen lu dul moom lii muallif bi da ci leeral li nga xam ne mooy pas-pasu ahlu sunnati wal jamaa ci li nga xamee ne moo di moo di waxi suñu borom jalla wa ala mu bokk ci yi nga xamee ne dañ caa dëppoo bokk ci yi nga xamee ne xeet wi dañ caa dëppoo nga xam ne pas-pas la boo xam ne ku jiyoog moom dangay tàbbi ci bidaa dangay tàbbi ci li nga xam ne moo di moo di bidaa loolu mooy lan mooy isbaatu sifatil kalaami lillahi jalla wa ala mooy fii dafi saxalal melakaanu wax ñeel suñ borom jalla wa ala xam ngeen ne laataa ñuy dugg ci koor gi su fekkee am na kuy topp dars yi bu baax a baax am na euh, séddale woon nañ melakaani suñu borom yi jalla wa ala séddale woon nañ ko ci ay ci ay pàcc waxoon nañ ne melakaani suñu borom jalla wa ala dafa séddale ko ñaari xaaj am na lu ñuy tuddee as-sifaat az-zaatiyya am na lu ñuy tuddee as-sifaat al-ma'nawiyya am na lu ñuy tuddee melakaan yoo xam ne melakaanu jëmm la tamay melakaan woo xam ne du mas a tàqalikook suñu borom jalla wa ala loolu lu sax la yani melakaan yoo xam ne tàqalikook suñu borom yani melakaani jëmmam lañ lu mel ni dégg lu mel ni gis lu mel ne kàttan lu mel ne nammeel wala kàttan yooyu ay melakaani jëmmam lañ dàqali ko moom euh, melakaani jëmm yooyu nag maanaam dañ koy séddale ko ñaari xaaj am na ñuy tuddee sifaat zaatiya maanawiya am na lu ñuy tuddee sifaat zaatiya xabariya ay melokaan yoo xam ne melokaani jëmm la waaye signification la loo xam ne ki mën na caa teg baaraam maanaam lu ñuy dégg la lu ñuy xam la fiiha lama asbatnaha lillahi azza wa jal lama tajarra'na ala isbatiha lillahi azza wa jal su fekkoon ay texte ñëwut ci alxuraan ak sunna di ko saxalal yàlla amuñu fit di ko saxalal yàlla yooyu ci melokaanu jëmmam lañ koy boole melokaani jëmm la waaye xabar moo ko moo ko tegtal lu mel ne ndëgg lu mel ne ay bët ñaari bët lu mel ne ñaari yoxo yooyu laa shakka ci ne yaani alxuraan ak sunna ñoo ko tegtale kenn suñu ko weddi ñaareelu xaaj bi ci melakaani yàlla yi mooy melakaanu sifaat as-sifaat al-fi'liya mooy melakaan yu aju ci wàllu jëf sifaat al fi'liya buñ ko waxee mooy yi nga xam ne melakaanu yàlla la waaye dafa aju ci coobareem maanaam bu ko soobee mu coob melakaanoo ko ak nu mu ko soobee ak fu mu ko soobee ak naka la ko soobee ak kañ la ko soob mooy melakaan yu aju ci jëfi yàlla loolu nag ci la wax ji aju wax donte wax nag soo ko xoolee mën naa nekk melakaanu jëmmi yàlla mën naa nekk melakaanu jëfi yàlla ndax buñ xoolee cosaanu melakaan wi te mooy wax nekk gi mu nekk melakaan ci yàlla nga xam ne yàlla musta dañ ci mën a wax su boobaa côté boobu day nekk sifaat zaatiya ndax yàlla musta tële wax jalla wa ala waaye bi ñu bi ñu xoolee nag wax am gi muy am ak amaat ci moom ngir dafa am yu tax mu war a wax su boobaa loolu dina sifaat fi'liya la di melakaanu jëmmam di melakaanu jëfam itam ndax yàlla mustatale wax waaye tamit bu bëggee wax day wax fu mu ko bëggee ak nu mu ko bëggee jalla wa ala wax melakaan la wu yell ci suñu borom dañ koy saxalal yàlla waaye wa nasunuha an az-zunubi al-kaadiba kenn du wax ne gémmiñ lay waxe ndax leeru la nu yàllay waxe jalla wa ala kon kenn du ko takkiif naan soo saxalalee yàlla wax comme nangam ak nangam moo ci aju déedéet am na yu yàlla saxalal wax te xamuñ ni ñuy waxe xamuñ yan jumtukaay lay waxe kon bëgg a tëgg ci ne wax saa su amee jumtukaay wu nu koy wax wu jëmm jay waxe day am loolu am xel la mais du texte suñ borom jalla wa ala mi ngi leeral ci alquran ci suratu fussilat borom bi nee na yàlla bam sàkkee asamaan ak suuf da leen a wax ne leen ñëw leen ngeen am mu neex leen ak mu naqar leen ñoom ñaar ñoo wax asamaan ak suuf ne ko nun kay dañuy dikk nekk comme ni nga ko bëggee dañ lay topp waaw asamaan ak suuf la yàlla saxalal ci ne ñoom dañuy wax ban jumtukaay la asamaan di waxe ndax daa am gémmiñ bañ suuf ban jumtukaay la suuf di waxe ndax daa am gémmiñ kon su fekkee da ngaa bëgg wax ne wax saa su yi am rek nit ki jëmm ji saa suy wax rek day am jumtukaay bi muy waxee wala day am gémmiñ loolu la shakk ci ne am xel fekkewu ko am fi xel fekkewut lu ni mel suñ borom jalla wa ala ci suratul qaaf ci suratul qaaf nee na yawma naqulu li jahannama hal imtala'at wa taqulu hal min mazid bis bi nga xam ne dañuy wax sawara ne ko ndax fees nga moom sawara yàlla nee na wa taqulu sawara mooy wax ah ne ndax dañ may dolli ban jumtukaay la sawara di waxe te yàlla moo ko saxalal wax kon ci mbindeefam yi am na ci ñu yàlla saxalal wax te xamuñ bañ jumtukaay lañ waxee fa kayfa billahi azza wa jal kon naka moo suñ borom bu waxee ne moom day wax kenn sañu ko weddi waaye wax gi nag duñ ko melal day wax yatakallamu idaa shaa wa kayfa shaa wa haythu shaa day wax bu ko soobee num ko soobee ak fu mu ko soobee jalla wa ala kalaaman yaliqu bi jalaalihi jalla wa ala day wax wax wax goo xam ne wax joo xam ne day yell ak jëmmam ji jalla wa ala kenn du ko melal naan nii lay waxee naa lay waxee moo tax ku la laaj ne ah hal asbatta bi anna allaha jalla wa ala yatakallam ndax da ngay saxal ci ne yàlla hal anta tusbitu wala hal asbata sax ndax da ngay saxal wala ndax saxal nga ne yàlla day wax nga ne ko naam nusbitu asbatna asbattu saxal naa ne yàlla day wax ida qaala laka tayyib axbirni kayfa yatakallam moo tax li ngay wax ci jëmm ji wax ko ci yàlla wax ko ci melakaan yi al qawlu fi sifaati kal qawli fi zaat ni nga xamee ne yàlla jëmm ji yemut ak jëmmi jëmmi leen da mënoo koo melal kazaalika ay waxam kese la mu jeex tàkk loolu kon régal la boo xam ne ku ko dégg ci buntu al asmaa wa sifaat da ngay noppalu ku ko dégg ci buntu al asma wa sifaat da ngay noppalu ci buntu boobu borom bi jalla wa ala nee na afa tatma'una an yu'minu lakum wa qad kaana fariqun minhum yasma'una kalaam allah yàllaa ko saxal ci alquraanul karim ndax da ngeen xeemem ñu gëm leen te am na ci ab kuréel boo xam ne dégg na kalaam allah waxi yàlla yàlla di wax ne qaala allahu wa qaala allahu yàllaa wax kon lu tax duñ ko saxalal yàlla jalla wa ala waaye saxal gi day ànd ak lan isbaatun bila tamsil wa tanzihun bila ta'til dangay saxalal yàlla wax saxal gu ànd ak koo xamee ne nag day ànd ak bañ koo nuróole bul wax ne mukk yatakallamu ka kalaamina day wax comme ni ñuy waxee déedéet day wax comme ni mu yàlla ci jëmmam jalla wa ala day wax heure su ko soobee du jar a jar a bàyyi xel la waaye nag ni nga koy dàqalee ci ne wax ji bokkut ak suñuy wax dàqal gi nag day ànd ak wala ni nga koy seetalee ak yoo xam di niroog suñuy wax seetal googu day ànd ak nag li nga xamee ne si nii mooy bañ koo dàq nag maanaam bul dàq melakaan wi kon yàllaa ko wax borom bi nee na wa in ahadun min al-mushrikiina istajaaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalaam Allah kenn ci bokkaalekat yi bu ñëwee dëkkaale ak yow di sàkk pour dëkk ak yow ne ko may ko loolu dëkkal ak moom ba keroog muy dégg kalaam Allah wax yàlla jalla wa ala loolu yaakaar naa lu leer nañu la kon suñu borom jalla wa ala day wax wax wax loolu yàlla ko wax kenn mënu ko weddi kenn mënu ko weddi suñu borom jalla wa ala day wax. borom bi nee na wa maa wa maa kaana li basharin an yukallimahu Allahu illaa waxya amul benn mbindeef boo xam ne yàlla day wàqanteeg moom direct lu dul waxyu yàlla mën naa wàqanteeg moom lu ci waxyu hmm? aw min waraa'i hijaab aw yursilu rasula maanaam ku yàlla wàqanteeg moom moo xam day wax ak moom eh, loo xam ne sharia la benn day wàqanteeg moom jox ko waxyu wala waxyu bu koy jox day day wàqanteeg moom muy dégg waaye nag du ko mën a gis day am kiiraay lu jaar digganteem ak moom yukallimahu Allahu la yàlla wax yukallimahu Allahu hmm? kon kay suñu borom jalla wa ala kenn mënut a weddi ne day wax loolu kenn mënu ko weddi yàllaa ko wax yàllaa ko saxal ci alquraanul karim kon suñ borom jalla wa ala day wax te wax jooju nekkut melakaan maanaam melakaan la ci meloom yi moom suñ borom jalla wa ala comme niñ ko leerale du lu ñu sàkk ba muy jeex wala muy alku du melakaanu lu ñu sàkk itam ba muy sànku ba muy alku loolu itam lu jar a bàyyi xel la parce que daa am ñu jàpp ne wax ci suñ borom loolu mindeef la wal iyaadu billah wala ñu wala mu ne sax wala ñu jàpp ne melakaanu mindeef la melakaanu mindeef la wal iyaadu billah ñaari wépp benn baaxu ci alquran du luñu maanaam waxi yàlla du luñu sàkk wax daa génn maxluuq la moo tax ñoo ñi jàpp ne bu ñu saxalalee yàlla wax loolu la muy tekki mooy day mel ne kon yàlla jiitu gim jiitu day limu day limoo ko limuwaat wala day mel ay melakaanam daa limu te melakaanam bu limoo rek kon day mel ne jëmm ji daa limu loolu musiba féetew ko kaw maanaam bu ñu waxee ne suñu borom jalla wa ala dafay wax kon day mel ne borom bi jalla wala jëm rek moo nekkoon ci moom ginnaaw bi melakaan wax ñëw kon loolu dafa limu ginnaaw bi dégg ñëw kon loolu daa limu kon day mel ne kon loolu la muy tekki mooy suñu borom melakaan yi nekk ci moom nekkutoon loo xam ne daf koo mas a melakaanoo ndax bu nee day wax kon lay mel ne am na bu xasee am loolu kon ma ngay door a am kon daa sosu bu ñu jàppee ba ci bu demee ba ci yàgg mu dégg kon su dégg ma ngay door a am bu demee ba ci yàgg la mu gis gis gi day door a am loolu xëy na saxiix du lu wér ñi nga xamee ne jëmm ja amul fenn fu mu tàmbalee amul fenn fu mu yem dafa mas a nekk kazaalika ay melakaanam noonu la mel. te it jekki-jekki wax wala am lu wax am lu xew nga wax loolu tekkiwut ci ne loolu keroog lay door a sosu parce que mbir mu tàmbali bokkut ak mbir muy door a sosu lu jar a bàyyi xel wala loo xam ne dañ koo sàkk ndax même bu amul même bu yàlla waxutoon maanaam téerewut wax kàttan mi ngi ci moom ñu tuddee yaani euh, al quwwatu bil fi'li yaani bil fi'li wa bil quwwa mbindeef yëpp nag loolu réalité la maanaam tey su fekkoon damaa wax ci ñiy jàng nii ne leen kooku day yatakallamu yéen ñiy jàng nii kenn ku nekk amu ci kenn ku ci wax waaye ndax dangaa télé wax amu ci kenn ku ci télé wax kenn ku nekk mën ngaa wax kon yow waxoo waaye yow am nga kàttanu wax même waxoo même bu fekkee waxoo yow am nga kàttanu wax waaye kañ la ñuy wax ne yaa ngi wax mooy su fekkee dañ koy def booy def booy def wax ji nag ñu la ha huwa ha huwa al-aan yatakallam bil fi'l kon suñu borom jalla wa ala même su fekkoon waxutoon dafa mën a wax kon bu waxee kenn du wax ne mukk daa wax da dañ koo sàkk ci moom wala wax day door a sosu ci moom kon loolu la muy tekki mooy melakaan yi euh, jëmm ji ñoo ko ci jiit loolu ghayru sahih ghayru sahih jara bàyyi xel la nit bu nee ceel la sax melakaan yi nekk ci moom mi ngi ci moom waxuma la ak waxuma la ak suñu borom jalla waala loolu xëy saxiix loolu kon dana ko gën a leeral sax bu demee ba ci kanam lii muy wax nii naan du du mbindeef moo xamee ne si nii maanaam euh, moo tax ak seeguñ ca moo tax loolu dana ko leeral euh, acha mu'tazila yi ñoo jàpp ne wax mbindeef la wax mbindeef la kon yàlla bu ne day wax kon la muy tekki mooy buñ ne yor na melokaan wax dañ koy melal loo xam ne melokaan lu sosu la ndax lu ñoom loolu lañ ci xam mbindeef rek kay wax moo tax ñu jàpp ne sax alquran wal iyaazu billah moo tax ñu jàpp ne alquran danañ ci ñëw alquran yaani du wax yàlla parce que mbindeef la mbindeef rek kay mën a wax. ndax wax mu ay jumtukaay dong ci lay mën a nekkee te kon gis nga niñ ko leerale yu baree bari ci yàlla wax du ay mbir yoo xamee ne si nii yàlla mi ngi leen askanale wax te loola te yooyee xamuñ yan jumtukaay la ñuy waxee kon loolu lu jar a bàyyi xel la nee na du melakaanu lu ñu sàkk itam ba muy sànku moom alquran maanaam du lu ñu sàkk wala waxi yàlla du lu ñu sàkk waaye du melakaanu lu ñu sàkk ndax suñu borom jalla wa ala moom du ku ñu sàkk ba ay melakaanam nekk lu ñuy sàkk lu jar a bàyyi xel la ginnaaw moom du ku ñu sàkk kon ay melakaanam mënta nekk lu ñu sàkk moo tax ñu naan la li ngay wax ci jëmm ji yàlla wax ko ci melakaan yàlla jalla wa ala jëmm ji ndax ñeme ngaa wax ne dañ koo sàkk xel xalaatu melakaan yi ni ki noonu te it ci doomu aadama yi ndax ku ciy ñëw say melakaan maanaam doomu aadama yi ku ciy ñëw ku ciy ñëw ku ciy ku ciy juddu ndax say melakaan day bàyyi ba ca kanam mu door a am mas ngeen a gis nit koo xam ne dañ koo sàkk dafa juddu ñu toog ba ci yàgg mu door a door a mën a wax ñu toog ba ci yàgg mu door a mën a dégg ñu toog ba ci yàgg mu door a mën a gis nga xam ne bi muy ñëw daal gimiñ gimiñ amu ko daa jékki-jékki rek gimiñ door a ñëw mu door a mën a wax nit ki noonu nopp yi tam amu ko gimiñ gi dañoo bàyyi ba gimiñ gi ñëw nopp yi door a ñëw mu door a mën a dégg bët yi tam amu ko woon dañoo bàyyi ba nopp am bët yi door a ñëw mu door a mën a déedéet buy ñëw lépp laataa muy judd sax melakaan yooyu day nekk ci moom foofu kon ginnaaw mbindeef rek seeni melakaan bu ñuy ñëw ñooy ànd kon fa kayfa billahi jalla wa ala lu tax nga bëgg a séparer diggante jëmmi yàlla ak i melakaanam nit ki buy juddu di commencé di yuuxu am di dégg di gis di def lépp kon yooyu ay xel la yoo xamee ne ay ay ay ay mbir la yoo xamee ne ñi ñuy tuddee waa philosophie ñoo ko indi ci lislaam yoo xam ne xëy na sax du lu wér ni nga xamee ne jëmm ji amu ci lenn lu ñu sàkk kadaalika melakaan yi amu ci lenn lu ñu sàkk ni nga xam ne jëmm ji daa wéet da ca daa wéet jëmm ji daa wéet lenn lu mel ne moom amut kadhalika melakaan yi lenn lu mel ne moom amut ni nga xamee ne jëmm ji amul nawle kadhalika ay melakaanam amul nawle ni nga xamee ne jëmm ji da nga koy saxal te xam nga ne melakaanu doomu aadama am na jëmm waaye xam nga ne jëmmi yàlla jëmmi mi def xam amuñu mbokkuñu kadhalika melakaan yi da nga koy saxal donte turam tur wu mel noonu doomu aadama mën na koo yor tur wu melakaan woowu waaye xam ngeen ne moom doomu aadama moom yàlla bokkuñu ko nii boo ko defee rek da ngay am jàmm waaw kon du melakaanu mindeef bay alku maanaam du melakaanu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam waxi yàlla yàlla melakaanu gi nekk ci moom mu nekk ay waxam du melakaanu yonent bi alayhi salaatu wa salaam du melakaanu Jibril parce que dafa am ñu jàpp ne suñ borom jalla wa ala xalaas yaani waxam ja yàgg na benn yoon la ma sa wax léegi jeex na kenn xamul lu mu doon moo tax ñu wax ne alxuraan waxi du waxi yàlla fan lañ ko teg mooy suñu borom jalla wa ala wax du bàyyi ko ci moom di tuxu di dem ci keneen lii may wax nii ash'ari yi moom lañ gëm lii ma la wax nii ash'ari yi rawatina ñu mujj ñi loolu lañ gëm baree bare ci ñoom loolu lañ gëm danañ wax wax yàlla ja ñëw ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñëw ci jaare ci Jibril du wax joo xam ne dafa toxu jóge ci yàlla dem ci Jibril waaye wax la joo xam ne waxu xamal la wax yu yoo wax yu wax yu jooju yàlla da ko xamal Jibril dafa am fu mu taxaw rek yàlla sànni ko ci xel mi wala sànni ko ko mu xam ko waaye du loo xamee ne dafa toxu ah ginnaaw da koo sànni ci moom kay kon la muy tekk muy toxu daa toxu maanaam noo leen ko mën a jàppee noo leen ko mën a jàppee ak tuxu la moom nee na ñu ne Jibril moo ko composé ci baati boppam wàcce ko ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo tax sax dañoo tanaqub foofu ndax ñenn ñi dañ naan wax yonent bi la sallallahu alayhi wasallam ñenn ñi wax di wax Jibril la hada tahakkum qul haatu burhaanakum in kuntum saadiqiin fan lañ jëlee loolu fan lañ ko jëlee moo tax al ashaa'ira dañoo gëm ne alquran ji ñuy jàng ay kàddoo ki dama ànd ak ay baat ak xaraf dañoo gëm ne di wax yàlla loolu lañ jàpp parce que dañoo jàpp ne loolu danaa ci gën a leeral bu suba ak jàmm dañoo jàpp ne wax ñaari xaaj la am na wax joo xam ne mooy ñi nekk ci jëmmi jëmmu ji nekk ci biiram ne loolu dëggantaan mooy wax waaye li muy génne ci kàdduy làmmiñ ci làmmiñam loolu dafay yaani dafay interpréter wala dafay tekki rek la nekk ci jëmbu ja waaye loolu loolu làmmiñ wi di prononcé nee na loolu loolu du wax loolu dafay firi wax rek moo tax al-Kullaabi di wax ne ibaara wala xikaaya an an kalaamillah dafay nettali wax yàlla rek ñeen al-Ash'ari di wax ne dafay firi wax yàlla moom alxuraan waaye ñi nekkul jëmmi yàlla ja te loolu kat tegtale wuñ ko ci alxuraan tegtale wuñ ko ci sunna ci ab bayti boo xamee ne si ñenn ñi rek dañuy wax ne dañuy tegtaloo ci alxuraanul karim waaye dëgg dëgg dëgg nga wax ne wax du loo xamee ne ci mooy li nit ki génne ci aw làmmiñam waaye mooy loo xamee ne lu nekk ci biir la mooy la yaduuru fil xaladi mooy luy luy wëndeelu ci sa ci yow ci sa bopp ci sa jëmm nga xamee ne yow sax doo ko wax waaye lu nekk ci biir lay doon rek loolu kenn xamut mooy lan nee loolu mooy wax loolu dëgg nit ki su fekkee day wax lu nekk ci biiram loola waxi boppam la waaye li li ñuy tuddee wax dëgg dëgg dëgg bala ma mën a am faaw mu génnee ci awlaam bi loolu moom mooy lu wér kon loxo yi koy bind ak baat yi koy jàng daa ji ak bët yi koy xool ak xol bi ak nopp yi koy dégg ak xol bi koy wattu yooyu lañ yooyu lañ lañ sàkk amma baat yi ngay jàng ak xaraf yeeg maana yi kenn sàkk ko moo tax cheikhul islam ibnu taymiyata rahimahullah di joxe boobu foofu régal bu am solo nee na alquran kaddu yi ak xaraf yi ak maana yi mi ngi mel ne jëmmi doomu aadama munoo wax ne yaram wi rek mooy doomu aadama munoo wax ne ruux gi rek mooy doomu aadama waaye da nga leen di boole mu mën a nekk doomu aadama kenn du wax ne jëmm ni jëmmu nit yaram wi rek mooy nit mooy nit ka te bàyyi ruuga mën a wax ne ruug gi rek mooy nit ki te bàyyi ruug te bàyyi yaram ba su fa ruuga nekkut ab néew lay doon bu fa yaram boo nekkagut nekkatu nit nekkagul nit kadhalika loolu mooy alquran mu ne wax ne maani yi dong signification yi dong mooy alquran bàyyi baat ya mu ne wax ne baat yi kese mooy alquran bàyyi maana ya beneen bi mooy ay maana nu muy nekkee te ay baat amut sax lay lay wax nag signification nu muy amee te ay baat amut loolu xëy xëyru saxiix kon da ngay boole ne baat yi ak xaraf yi ak maana yi mu door a nekk alquranul karim kon loolu mbokk jullit yi lu jara jara bàyyi xel la régal la yoo xam ne ku ko jàng ci buntu al asma wa sifaat da nga mën a noppaliku bu baax a baax kon alquran nekkul loo xamee ne melakaanu lu ñu sàkk la ba muy alku yàlla wa anna allaha kalla wa anna allaha azza wa jalla kallama Musa bi zaatihi loolu danaa ci ñëw gën cee def ak firi fàcce suñ boroom moo wax wàqanteeg Musa kon fii dalay saxalal dalay indil exemplaire yi wane ne daa bokk ci melo yàlla wax te bokk na ci li koy wane mooy wàqante gi mu wàqanteeg Musaa ci jëmmam moom yàlla waaw yàlla moo wàqanteeg Musaa dégtal ay waxam Musaa Musaa dégg ko su fekkoon Musaa déggul wax yàlla kon lan moo tax muy tontu ba ko yàlla laajee lu tax lu tax lu tax yàlla moo wàqante Musa hmm? donte al-Jahmiyya ak Mu'tazila ñi nga am ñu koy firé yoo xam ne kenn xamut fan lañ ko jëlee incha allah danaa ci ñëw suba ak jàmm waxtu bi dañoo dab kon yàlla moo dégtal Musa ay waxam du wax joo xamee ne dafa dafa nekk feneen yàlla da koo def feneen wax joo xamee ne ci feneen la amee fu bokkut ak ci leneen la amee lu bokkut ak yàlla comme ni ko al-Mu'tazila di waxee nee na yàlla la wàqanteeg Muusa mooy wax ja yàlla bind ca garab ga mais du yàlla moo wàqanteeg Muusa loolu ghayru sahih ghayru sahih bu subaak jàmm dana gën a leer insha allah kon euh, yàlla ñu yàlla musal ci buur boo xamee ne du wax du wax dara ak waxi yàlla ni neexe ah te loolu leer nañ nañ ci waxi Musa nga taxaw fii ne yàlla du wax loolu musiba féetu ko kaw nañ ci yàlla musal xeyru saxiix mbokk yi foofu lañu yem suba jàmm insha allah ñu continuer ak yéen ay régal yu mënta ñàkk rek ci buntu bi ñu ñaan borom bi jalla wa ala mu defal ñu tawfiq wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in